alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci gazwatu Tabuuk newoon ci yoon bi ma alxabibi sallallahu alayhi wa sallam ila Tabuuk gisoon nañ ne agsi nañ ci bërëb bi nga xam ne mooy diyaaru Samud muy këru waa Samud di waa kër yonente Yàlla Saalix ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam ci waa wa ila Samuuda axaahum Saalixa ak la nga xam ne noonu lañu def ba suñu boroom buggaloon leen la nga xam ne moom lañu def ba suñu boroom daldi leen bugal ah ndax lan dañoo weddi seen yonent seydinaa saalix aleyhi salaatu wassalaam wone seen weddi ko ci cor ji ñu cor gëléem gi fa kaddabuuhu fa aqaruuha ba ko defee suñu boroom bugal leen fa damdama alayhim rabbuhum bi dambihim fa sawaaha wala yaxaafu uqbaaha suñu boroom bugal leen yemale mbugal mi seen kaw kenn rëccut parce que ñoom ñépp a d'accordoon ci mbir mi waaw yemul ci ki nga xam ne rek baashara lan naaqa ki nga xam ne moom mooy ki def affaire bi mais comme que ñoom ñépp a ci d'accordoon ba daldi woon na waxtaan seen biir xool ban plan lañuy teg ba cor ba mbugal mi ñëw bawu fa kenn <coughs> comme quoi sama yoon newu ci vie privée vie publique xaw ma lan nit ki dangay maandu bàyyil ku nekk di def lu ko neex déedéet bu bugal mi ñëwee yéen ñépp lay dal wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum xaasa kërataa ñoom ñoom ñoom hum zalamu zalamu jami'uhum zalamu waaw xam nga suñu borom yow bu dee ne dana la moytandiku leen faites attention ci fitna joo xam ne mbugal moo xam ne buy ñëw du dal ci ñiy defoon kese de képp koo xam ne manoon nga cee intervenir ba gaa yi def caay-caay gi nga noppi bu mbir mu ñëwee yéen ñépp lay buubaale waaw bu dee imagineel ne bu dee ñi noppi naan ñoom dañoo maandu comme ni ko wolof yi waxe loolu loo leen ci dal lan ngay xalaat ci fi nga xam ne ñoom ñépp ci d'accord moo tax suñu boroom daal di leen buggal yonent bi alayhi salaatu salaam nag foofu la agsi waaw foofu noonu la agsi woon moom alayhi salaatu wassalaam gisoon nañu riwaay yi nekk ci saxiixayni <coughs> yu imaamal Buxaari ak imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj ak seen sëriñ di imaamu Ahmad bin Hanbal raxmatullaahi ala jamii Eh, di wax ne keroog muy xadiisu seydina abdallah ibn omar mu ne nit ñi keroog bi nga xam ne ci lañu jaar tabu eh, alxijr moom lañ naan alxijr walaqad kadaba asxaabu alxijri almursalin waaw mooy waa diyaaru thamuud waa kër thamuud di waa kër saalix seydina saalix aleyhi salaatu wassalaam ba ñu fa wàccee mu ne nit ñi dañoo ut ndox ci teen ya waaw ya nga xamante ne moom la Samud doon naane daldi ci ba ba mooñ ci ba commencé di ci togg samp cin yi ci ay yàpp yonent ma lay saab-saab digal leen ñu këpp lépp ne leen kantaa ngeen mooñ nag jox leen ko géréem yi waaw te mu ngi leen doon wax naan laa tadxulu buyuta alladina zalamu illa an takunu baakiin bu leen dugg këru ñi nga xamante ne ñoo ñi tooñ illaa lu dul an takunu ngeen nekk baakiin ñoo xam ne dañuy jooy ndax lan an tusibahum mithlu ma asaabahum ndax damay ragal mu dal leen lu mel ni li leen daloon eh loolu dinañ ci ñëw ci njàngat yi <coughs> waaw dinañ ñëw ci njàngat yi noonu que eh, ci wàllu parce que laaj la tourisme gi hein tourisme gi siyaaxa gi nit ki nga xam ne day kii euh, siyaaxa ak sibaaxa bokkuñu <laughs> waaw siyaaxa ji mooy ñiy ñiy wër waaw sibaaxa mooy ak ak ak ak fee yi foog naa temps bi ma koy wax siyaaxa laa waxoon loolu njuumte la ci wàllu fee yi ñi nga xam ne maîtriser wuñu fee waaw ñoom maîtriser wuñu feey mi ñuy wax naan géeju saxaaba yi radiyallahu anhum saxaaba yi ay géej géej géej lañ <coughs> waaw ay géej lañ nag gaa yu bari nag maîtriser wuñu feey di jéem a yéeg foofu te pour nga man faa jaar mooy fokk nga am euh, safina gu wóor waaw muy gaal goo xam ne bu baax la te am Eh, benn commandant boo xam ne bu xam bu xam ndox mi la xam bato bi xam yooyu boo ko xamul rek dangay lab moo tax gaa yu bari eh, lab nañu wal iyaadu <clears throat> billah wal iyaadu billah wal eh, <clears throat> iyaadu waaw kay mooy loolu loolu ab ab ab laaj la mooy tourisme gi léegi ko ka def tourisme mooy dem di seeti kër yu mel noonu <coughs> est-ce que loolu ngir dem comme ma toog nii bon am vacances ne xaaral ma dem xool yi waa Samut seen kër ya ak yooyu noonu voilà loolu est yu mën a nekk la ak ñi mel ni ñoom pas ñoom kese. mooy ñi nga xam ne dañ leen a mbugal waaw yi nga xamante ne réew yi nga xam ne ak gox yi nga xam ne buur yàlla def leen a mbugal waaw loolu kër yooyu est-ce que dem fa di def tourisme dagan naan incha allah ni nañ ko gis ndax fii ah <coughs> masala la wala déet wala ñu bàyyi mu dem <laughs> ah walla ñu bàyyi mu dem déedéet loolu man duñu ko bàyyi mu demee noonu incha allah nañ gis masala yooyu mu ñëwee ci njàngat yi kon <coughs> mooy mu wax leen loolu ne leen bu leen fi dugg lu ngeen di jooy walla ngeen di jooy jooylu ci yeneen riwaaya ndax damay ragal li leen daloon ba pare dal leen moom mu jël euh, sàngoo def taqaa taqannoo mooy nga muur sa xarkaram ba mu des sa bët yi di feeñ moom alay salaatu salaam def noonu daldi ngir mën a jàll waaw ngir mën a jàll <coughs> léegi nag ñu waroon a continuer ci ba léegi ci lool imaamu ahmad ibn hanbal raxmatullaahi aleyhi ba léegi ci diyaaru samuud ñu ngi ci yoon wi ilaa tabuuk am na nag am na nag am na nag imaam albayhaqi raxmatullaahi aleyhi imaam albayhaqiyu raxmatullaahi aleyhi soloona ci yoonu imaam ibn isxaaq ci dalaa'ilu nubuwa këne xew-xew yi jaar gi mu jaar diyaaru Samud ci retour bi la woon mooy bi mu jógee Tabuk di dellu Medina waaye euh, loolu noonu dangay bu dee riwaaye yii ñu gis ni ci zaahir bi day wane ne dem bi la woon parce que yu Seydina Omar yi ñu gisoon ak yooyu hein yooyu li muy waxe mooy ba ñu génnee di dem Tabuk ñu wàcc ab ab ab ab def escale loolu li muy wane <clears throat> bon ci biti zahir bi wallahu taala alam te ku mel ni al kathir moom bunt bi mu indi xadiis yi nii dafa def ci ghazwatu tabuk ci eh, al bidaaya wa nihaaya dhikru mururihi sallallahu alayhi wa sallam fi dhahabihi ila tabuk bi masaakina thamuuda wa sarxatihim bil hijr waaw kon rahmatullahi alayhi noom bunt bi mu ko def mooy ale bi dane zikru tudd muruurihi sallallahu alayhi wa sallam romb bu yonent mi salaam romb fii dhahabihi bi muy dem ilaa tabu jëm tabu bi masaakina samud jaar samud ak seen jénn ya ak seen kii ya seen seen seen seen seen seen tabax ya ak seen seen kër ya bil xijri ca bërëb bañ naan al xijr mooy Euh, sarxam mooy kii seen seen cour yi waaw mooy yaatuwaayu kër mooy liñ naan cour waaw cour ëtt voilà ak seen ëtt ya romb nga mu romb ci seen kër ya ak seen ëtt ya bil xijri fa nga xam ne mooy alxijr voilà kon loolu moo tax euh, te tamit mooy euh, zaahiru xadiis yi loolu la wane këne bi ñuy dem la këne bi nga xamante ne moom lañuy dem lool moo tax ah, <clears throat> ñu daldi koy indi fii te indiwuñu ko ci retour bi waaye lee eh, mbir la woo xam ne ñu noonu nañ ko préciser parce que imaam bin isxaaq ibn yasaar rahmatullah alayhi imaam al bayhaqi soloo na ci moom ne loolu mu ngi xewoon ci retour bi fa lañ jaare woon ca diyaaru thamud kon loolu précision la woon imaamu ahmad kon raxmatullahi alayhi mu ne xaddatanaa abdurrazaaq qaala xaddatanaa maamaru an abdillahi bni usmaan bni xusaym an abi zubayr an jaabirin radiyallahu taala anhu wa ardaah kon imaamu ahmad mu ne xaddatanaa nettali nañu abdurrazaaq suñu sëriñ di abdurrazaaq gis nañ ko ci càllale yële wees yuñ gisoon ci jataa bi weesu seydinaa imaamu ahmad ibn ham ibn muhammad ibn hanbal jële ko ci jaar ci ca ca xadiis yuñ gisoon ah, mu jaar ci seydinaa ki nga xamante ne mooy abdurrazaaq as-san'aani boroom musannaf qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu ma'mar di ma'mar ibn rashid wa ma'marun wa mala wa wa waladul mubaaraki mooy ñi nga xam ne wa awwalul jaami' bil abwaabi jamaatun fil asri iqtiraabi voilà mooy ñi nga xam ne ñoom bi boroom alfiya bi di imaam as-Suyuuti di wax rahmatullah alayhi mu ne ñi njëkk dajale xadiis yi def ko ci ay buntu mu ne lool am mbooloo lañ ñoo xam ne ay presque ay contemporain lañ fil asri iqtiraabi waaw kabni jurayjin hushaymin maalikin wa ma'marun wa waladul mubaaraki walla bi muy tudd wa ma'marun mooy ma'mar bi wa waladul mukbaaraki mooy ku barkeel ki tamit walla doomu al mubaarak mooy kan mooy abdallah seydina abdallah ibn al mubaarak al marwazi al fahl radiyallahu ta'ala anhu ma'mar boobu nag mooy bii xadda mooy ah, contemporain imam Malik la woon ak ñooñu mooy génération boobu nga xam ne ñoo njëkk a bind xam-xamu xadiis di ko def ci ay buntu waaw di def xadiis ci ay buntu waaw ginnaaw ba imaam az-Zuhri rahmatullah Seydina Abdallah non Seydina eh, eh, xaamisul xulafa ar di kan di eh, ki nga xam ne mooy euh, Omar ibn Abdul Aziz Seydina Omar ibn Abdul Aziz digaloon ko ko te avant moom digaloon na ko keneen voilà dugaloon na ko keneen waaye moom jotu ko woon a def muy Abdallah ibn euh, kii <coughs> ibn Amr ibn Hazm voilà ibn Amr mooy sëtu ibn Amr ibn euh, Amr ibn Hazm bi moom la ko digaloon te ci te sëriñu imaam Isa ibn Isaaq la bokk dañ koy gis lu bari xaddathana abdallah abdallah <coughs> dangay gis imaam ibn Sa'd di ko tudd lu bari bokk na ci sëriñam yi gën a mag ibn amr ibn abdullah ibn abi bakr walla jamii mais moom jotu ko woon a def après nag ci la ko digal ki nga xam ne mooy seydina imaam az-zuhri moo tax mooy ki njëkk a dajale xadiis wa awwalul jaamii moom mooy njëkk dajale xadiis yi ibnu shihaabin aamiran lahu omar seydina omar ibn abdul aziz moo ko digaloon léegi maamar boobu kon moo nekk nii kon imaam abdur buñ jëlaat imaamu ahmad mu ne xaddasanaa nettali nañu abdurazaq imaam abdurazaq qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu maamaru maamar an abdillah ibn usmaan ibn xusaym mu jële ci abdullah ibn usmaan ibn xusaym an abi zubayr mu abi zubayr an jaabirin am abu zubayr nii mudallis la waaw <coughs> ah, muhammad ibnu muslim ibnu tadrus eh, nekkoon taalib bu mag bu seydinaa jaabir ibnu abdullah mais mudallis la day doon def tadlis voilà moo tax an mu ne an jaabir an loolu benn mbir la voilà benn mbir la boo xamante ne nii day woo ñuy xool ndax de boobu lu mu dégg la walla déet parce que moom mudallis la siqa la waaye mudallis siqatun mudallis moomaan jaabirin mu jële ci sëriñam di seydina jaabir ibn abdullah ibn amr ibn haram radiyallahu taala anhuma annahu qaal mu ne lamma marra nabiyu bil hijr qaala laa tasalu al aayaat waaw faqad sa'alahaa qawmu saalihin fa kaanat taridu min haadhal fajj wa tasduru min haadhal fajj fa ataw an amri rabbihim fa aqaruuhaa wa kaanat tashrabu maa'aha ah, yawman wa yashrabuuna labanaha yawman fa aqaruuha waaw fa axadathum sayxatun ahmada allahu man taxta adiimi samaai minhum waaw <coughs> léegi ah seydinaa kon eh, jaabir seydinaa jaabir seydinaa jaabir moom def nañ taal ñamaam si seydinaa jaabir si def nañu ko jaabir ibn abd seydinaa jaabir ibn abdillah euh, walla de euh, si si si si seydinaa jaabir def nañ ko si euh, seydinaa anas lañ deful voilà waale seydina jaabir kon ibn abdillah seydina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn amr ibn amr ibn haram radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah voilà kon euh, moom gisoon nañ ko waaw kon nag alhamdulillah alhamdulillah bokkul kon ci ñi nga xam dañ leen a war a rëbb dañ leen a war a dañ leen a war a Euh, euh, kii euh, seeta parce que am na ñoo xam ne noonu la ah. nee romb mais kenn gisuleen c'est bizarre ah kon naa jaabir mu ne yonent bi alei salatu salaam laa tas alul aaya laa tas alul aaya <coughs> ah. bu leen fi laaj di mooy keroog bi ñu àggee foofu dafa mooy mu leen di jàngal gis nga lu ñëw rek <coughs> mu jàngale leen ci mu mu jaare ci jàngal leen xamal leen ci seen boroom xamal leen tamit li nga xam ne xamal leen xamal ñu ñun tabaan këne lii lañu war a doxale lii mooy teggi ni nga xam ne moo yelloo ak boroom bi subhaanahu wa kon mu ne laa tasalu bu leen di laaj al aayat bu leen fi nekk nag di laaj rek naan o oh, bu yàlla boo ñu defaroon lii de ah ah buur yàlla ñun dañoo bëggoon nga untuñ nga defal ñu miracle déedéet yow sa ngëm nga teg ko ci wàllu miracle bu miracle amul man daal du ma gëm dara mu ne déet bu leen def lool de waaw loolu la yonent mi aleyhi salaatu salaam ne laa tas tasalul aaya bu leen fi nekk di laaj ay aaya rek lu ñu wax ngeen ne indi leen aaya bi e, indil ne nay buur yàlla daal indi loo xamante ni comme ni ko xeet yu bari doon def te am na ba léegi ñu mel noonu am na nit ñoo xam ne loo wax ñu naan waaw loolu moom saa yi man moom lu ma gisul rek quoi hmm? lu ma gisul rek man moom daal man moom saa yi je ne suis pas crédule quoi il faut nga indi lu leer parce que man bon man je suis comme ça déedéet jullit nag du mel noonu waaw li tax bokk na ci li tax as-Siddiq raw ñépp moom yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na ku ma masawoo ci yéen da ngay na bañ waaw waaw dama leen a woo ngeen ne kadabtum la mu waxoon Seydina Omar ba mu ba mu ba mu neree ba mu jotee Seydina Siddiq mu koy jéggalu mu bañ hein mu daal di bañ ah <laughs> mu daal di bañ ba Seydina Omar ñëw mu naan ko amaa taariku li asxaabi xanaa da ngeen saaxib yi xanaa dangeen ngeen maa mënula bàyyi sama àndandoo bi muy Seydina Abu Bakar waaw mer Seydina Omar Seydina Abu Bakar naan ko ne yeneen saa salaam man la de man maay man maa kii de mooy bon toor bi ci man la man maa maa ko maa maa ko def lu dul noonu sauf que dama koo jéggalu faalewu ma mu bañ yeneen wale saa saa ne ba en plus yéen ba ma leen woowee yéen ñépp laa woo yéen ñépp ngeen ne kasabtu kasabta waxoo dëgg mooy ngeen weddi ma ba ma ba may woodee daanaka ñépp ma weddi wa qaala Abu Bakr sadaqa Abu Bakr kese moo ne moom waxaa na wax naa dëgg waaw mooy loolu la gis nga waa Makka ba ñëwee naan hey voilà Isra wal Mi'raj ñu ne c'est bien tey moom dañuy fexe tey moom la ko la ko waayam ji di bàyyi quoi waaw ndax dañ doon ne kii moom bu ko Abu moom mi ko teel a njëkk gëm moom bés bu ko bàyyee mooy ñeneen yi dañ ciy topp ko waa Makka nag ne nag voici l'occasion mooy. fii mu ne yeneen saa salaam wax na fi ni dem na Isra wal dem na ñoom li leen ci giwoon waxu leen sax Mi'raj parce que Mi'raj ki gëmul na yow dem nga Jérusalem gii jarul nga naan ko dem naa ci asamaan si quoi <laughs> voilà <laughs> mooy moom Jérusalem kese la leen wax ci guddi gi gaa yi ne du dëgg waaw waa Makka ngay gis ñii di tàccu ñii di taf seen gémmiñ ñi ñu gaaw nag ne nañ daw daal di waxi say kii ah, Abu Seyna Abu Bakar ah waaw nañ dem waxi ko Seydina Abu Bakar radiyallahu taala bu ko defee rek tey la koy ba si si tey la koy ba te tey lay xam ne ah xam ngeen ne yi yi yi man da ne ah. <coughs> ne mu ñëw gaa yi wax naan ko sa waaj nee na tey dafa demoon biig benn partie ci guddi gi yow xam nga Jérusalem yaa Siddiq yaa Aba Bakr hein yow xam nga xam nga Abu Bakr xam nga ko bu baax ne yow xam nga Jérusalem sa waa ji nag nee na xoola ñaata weer la ñuy def ak bi ñuy yàggee ci yoon wi pour dem fa sa waa ji nag nee na moom dem na fa ba ñëwaata ah. waaw ci partie ci guddi gi waxul sax guddi gi non une partie mu ne ko bu dee moo ko wax in huwa qaalahu faqad sadaqa voilà bu dee moo ko wax wax na dëgg loolu mooy condition bi kon mooy ñun jullit noonu nga war a mel ay non man moom saay eh. loolu daal dañ koy seetaat quoi parce que sama xel nangu ko sam xel mooy lan ah sam xel mooy lan kon mooy yooyu boo gisee xeet yi ko doon laaj yépp même boo gisee xawaari yoona yi bañ doon laaj bañ doon laaj ab ab ab ab aaya boñ laajee ma'idatan mina sama gis nga li leen sam suñu borom wax ah xawaari yuuna yi muy mbokki ñi nga xam ne ñoo gëmoon Seydina Isa ibn Maryam ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam ba laaj ay aaya naan e, e, e, moom la suñu borom naan wa id qaala al xawaariyuun fàttalekul bi xawaari yuuna yi doon wax ne buur yàlla euh, euh, euh, anzil alayna ma'idatan minas sama wàcceel ñu li nga xamante ne mooy benn kii benn dañ ne woon yaa Isa ibn Maryam id qaala alxawaariyuuna yaa Isa ibn Maryam hal hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaynaa maa'idatan minas sama waaw est-ce que sa boroom mën nañoo wàcceel li nga xam ne benn benn benn euh, maida maida mooy benn banquet waaw maida mooy benn banquet mooy benn taabul bu rëy boo xamante ne ay façon lekk yu baree ciy nekk nag waaw mooy le banquet rek ñu naan le banquet voilà hein mu bàyyeekoo nag ca asamaan sa ñu taxaw di gis muy jóge ci asamaan si di fët bë di bëtt niir yi ba agsi fii waaw xaala mu ne leen ah ittaqullaha in kuntum mu'minin ragal leen yàlla bu dee way ngëm leen mooy def leen attention de buur yàlla laaji aaya du noonu de bés bu ngeen ko fi laajee <laughs> ñu wax li tax ñu koy laaj hein li tax ñu koy laaj mais la leen suñu borom wax qaala allahu inni munazziluha aleykum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adhibuhu 'adaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin waaw suñu boroom daal en tout cas bi Seydina Isa kiiwee wax leen mettre leen en garde gaay ne baax na dañ koo bëgg dañu moo en fait dañoo bëgg nga kii bu ñëwee bu ko defee suñu xol gi na dal ñu lekk ci ñu ne nuriidu an nakula minha wa tatma'inna quluubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna alayha min ash-shahidin c'est que dañ koo laaj non du laajuñu ko ngir défi déedéet du défi de du défi buñ lay lancer déedéet gëm nañ la mais hein mais ñun dañ koy laaj ngir benn mbir waaw mooy loo xamante ne nii dañ koy ngir ñu lekk ci ñam bu tukkee ca asamaan bu borom bi wàcc suñu xool yi daal di ciy dal ah ñu xam ne yow li ñu gën a xam que ne yow li ñu wax yépp mu gin a leer suñu xool ni lépp noonu la waaw wanakuuna alayha te tamit ñu nekk ci loolu di ko seede seede ne loolu moom buur yàlla def na loolu waaw Seydina Isa daal di laaj ñaan bi subhaanahu wa suñu borom nag ne xaa mu ne qaala buur yàlla ne inni munazziluha aleykum man ma dinaa leen ko wàcceel waaye fa man yakfur ba'd minkum yéen ñi ko laaj kenn ku nekk kenn ci yéen bu weddee après ku weddi ci yéen ginnaaw bu mbir mi wedde ngeen na moom mooy comme li peuple yëpp doon def peuple yëpp ku ci nekk na ngaa laaj say sa sa sa sa sa sa yonent ay mu'jiza ah indil luy wane ne buur yàlla kii mooy xam nga loolu c'est logique sax nit boo ñëwee woote dara danga koo war a mën a prouver mais ñoom laajuñ ko woon ngir que ne bu dee indil na leen ko ñu xam ne dëgg la que ne woo bon du charlatan te tamit kii li muy wax dëgg la non dañ ko doon wax uniquement pour fonto waate ak tamit di fooy di euh, yonent yi alayhimu salaam quoi waaw léegi nag mooy peuple yëpp boo seet loolool la dañuy ñëw indil ñu ab kii ñu indil leen ñu ne waaye yow lii daal du dara kii daal suñu bët yi rek la la la njabar mais kon manoon ngeen ko teel a wax ne ko fii bu ne xam duñ la ko laaj parce que buñ la ko laajee nga jabar suñu bët yi mënuñu woon wax lool mais ñoom ci seen bopp xam nañ ne ñu koo def même njabarkat yi ci seen biir mais ñu laaj ñu indi leen ñu lay ñoo wàcc suñu boroom nag loolu la ne <laughs> man de dinaa ko wàcc dinaa leen ko wàcceel de maa ida boobu mu nekk benn bernde bu rëy buñ teg ci taabal bernde yu yu am solo jóge ci asamaan si wàcc ba ci yéen waaye gis nga bu defee fa man bu ma ko defee fa man yakfur ba'du ko képp koo xam ne ci yéen dafa weddi ginnaaw loolu ci yéen fa inni man borom bi subhaanahu wa taala u'adhibuhu dinaa ko mbugal adaban mbugal moo xam ne laa u'adhibuhu duma ko mbugal ahadan kenn min al alamin ci mbindeef yi waaw mooy bokk na ci ñi gën tar ñi nga xam ne ñoo gën a tar mbugal mooy ñi nga xam ne dañu laaj aaya ni buur yàlla wàcceel ñu aaya siinoo duñu la gëm waaw yonent diw yonent bu man di doon nag waaw ëndil ñu aaya siinoo duñu la gëm waaw léegi nag ah suñu boroom nag loolu la leen wax ah loolu la leen wax de voilà kon moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam ci yërmande gi moo tax waa Makka bi ñu nee di laaj aaya yooyu da doon wax du ko def parce que xamoon na ko biñ naan ko euh, bon yow gisoon nañ ko bi ñuy def tarjama Seydina Abdallah ibn Umay ibn Abi Umayya di sœuru di grand frère di frère frère yaay Ummu Salama ah Abdallah ibn Umayya waaw te yaayam Aatika doomi Abdul Muttalib la moom moom bàjjanu yonent salaam moo ko jur mais gis nañ mujj na tuub waaye bokkoon na ci ñi ginoon sonal yonent sallallahu alayhi wasallam Makka laata muy tuub <coughs> tuub na keroog bi yonent sallallahu alayhi wasallam dem fatxu Makka moo àndoon ak al-Harith ibn Abdil al al al Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anil jami' mooy ñu naan yonent sallallahu naan ko yow gis nga ne suñu dëkk bi mu ñoo gën a xatub dëkk walla iyaazu billaah gin fee gin koo wowle suñu ay xeer kese la waaw alladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daaral bawaar gaa yi ñoo weddi bu dëgg-dëgg waaw moo tax seydna abdullah ibn abbas mu ne muhammadun seydna muhammad ni'matullah waaw yonent bi alei satu salaam mooy ni'matullahi foofu waaw te sax xéewalu yàlla gi tax ñuy wax dëgg-dëgg mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci mbindeef yépp nag mbindeef yépp nag mooy malaaka yi <coughs> nit ñi xeer yi pepp suuf yi garab yi mooy lépp weñ yi jamaadaat yéeg lépp loo xam ne am nga lu inanimé nga wala lu lu ina loo xam ne lu lépp mooy lépp rek yow waaw lépp ni'matullahi gi mooy yonent bi alayhi salaatu wa mooy rahmatullah waaw moo tax dañ laa yónni rahmatan lil alamin nga nekk yërmande ngir mbindeef yi ba nit ñi ah mooy mbindeef yi waaw xatta rabu njaay àll yéeg yépp yonent mi alei saatu salaam yërmande la ci ñoom suuf si asamaan si lépp allah al ahjaar al madar wal wabar fépp ñoom ñépp fi wow ak fu kaw geeg baxar geeg jéeri ji lépp alayhi salaatu wassalaam mooy ni'ma gi mooy xéewal gi te mooy rahma mooy yërmande googu borom bi subhaanahu wa taala di dawal ci loolu léegi nag eh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam yërmandeem gu rëy fa bima rahmatin min allah yërmande gu rëy gi ko borom bi subhaanahu wa taala defal tax na waa Quraysh bi ñuy laaj lool ñoo fi gën a xatu dëkk ah ginnaaw li leen buur yàlla defal nga xam ne seen réew lu arab yépp di ñëw di agsi ñeewe leen ko ñu ne ñun fii amul dara waaw nga wow du dara waaw léegi yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu koy laaj naan ko ay ay lam doon wax ci suuratul furqaan rek boo kiiwee nga nga nga bëttal ñu yan bu waan ay mel noonu wàcceel ñu ay xéewal ak lan moo tax sax mooy yooyu nga defal ñu ko mooy fii nii nga def ko mu nekk jenn ay jinaan yoo xam ne ay ay day nekk ay ay ay tool yu baax waaw suñu suñu xat gi ak yii yëpp daal di deñ ñu laajte laajte laajte wax seeni doléance ba toog suñu boroom ne leen subha qul wax leen ne ay <laughs> ah, yow tuddal tàbbaalal sa boroom ndax man nekkuma illaa basharal rasula est-ce que man du ma ndaw du jaam duma ma jaam rek di ndaw yàlla man li ngeen di wax nii yépp du affaire bi ci sama loxo la ne de buur yàlla moo yor mbir yi di ko doxal saa su ne te man nag du ma leen ko defal parce que yërmande xam na ne ku laaj yooyu ba buur yàlla defal la ko nga ne fii caaxaan buur yàlla du lay mbugalam ah. ah non si ah noonu non si si si si da lay mbugal da lay mbugal kay comme ni wax xawaar yu ne looloo tax yeneen ma lay saaf saaf yooyu yëpp mu ne woon du ko def gars yi di wax lu ne ñu wax waaw buñ ne mu ne leen loolu taxumaa jóg waaw man daal buur yàlla ma yónni ci yéen ngir ma woo leen woo naa leen nag waaw woo naa leen. ku ci dugg xayrun ku ci duggoon nag mais lii nii ngeen may laaj loolu loolu du sama affaire quoi voilà parce que yërmande gi mu am ci xeet wi xam ne bu leen toppoon ci loolu ñaan buur yàlla buur yàlla da koy def te bu ko buur yàlla defee waa Màkka dañ doon weddi bu buur yàlla defoon foofu mu mel ni Syrie jinaan yooyu aj mooy tool yu naat yooyu gars yi dañuy weddi kenn ah, yaakaar nga naa Abu Jahlin Abu Jahlin loolu da koo da koo détourné Abu Lahab nga foog ne loolu bu koy nent sallallahu defoon dina ko détourné ah non parce que ñoom buur yàlla bind nañu ñoom dañuy aw waaw léegi nag mooy kon te boobu boobaa mooy buñ dàqooree buur yàlla bu ñëwee da leen di bëggoon ñoom ñëpp a ah. voilà moo tax kon yonent bi aleyhi salaatu salaam ne laa tasalu al ayat bu leen laaj kon keroog Tabuk bi ñu agsee bi nga jaaree ci waa kër Samud Seydina Jaabir ibn abdillah rahmatullah alayhi bii nag wuute nag xam nga am na dinañ waa nañ dem ba ci kanam mu ne faqat sa'alaha qawmu saalih parce que waa kër yonente yàlla saalih de laajoon nañ ko waaw ñoo ko ne woon du ñu la gëm bon boo bëggee ñu gën la indil ñu benn naaga goo xam ne du jur mooy mooy gu jigéen goo xam ne du juddoo fen waaw ci montagne bii lay génne waaw montagne bi la montagne accouchée d'une chamelle loolu lañu bëgg ñu <laughs> waaw gaa yi naan bu ginaar saxee bëñ wala la montagne a accouché d'une souris fii nag moom waxuma la du booy pour wax ne yooyu moom mooy yi nga xam ne manu la ne mais fii gaa yi tamit loolu la mooy dañuy xalaat gaa yi dañ doon toog moo tax gaa yi seen ay défi la dañuy xool xalaat loo xam ne dañu naan lii moom ci aalamul yu impossible yi la bokk léegi nag nañ ko laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bu man di doon nañ ko ko laaj rek moo di seen seen xeet yi loolu la ñuy def waaw loolu la def <laughs> waaw léegi eh, kon mu ne bu leen ko laaj ndax waa kër yonent yàlla saalih de laajoon nañ fi ay miracle naan indil ay aaya indi leen ay màndarga yu ay ay ay ay ay ngir def yi hein mu'jiza indil indil luy tëloo yoo xam ne yow yow def nga ko ñu xam ne ñun mënuñu ko defal ay waay waay waay laajoon nañ ko waaw muy gëléem nga ba mu ñëwee nag naaga ga fa kaanat taridu min hadha faj fajj mu ne leen côté bii nii la doon la doon la doon jaar di ñëw di naan fii wa tasduru fii la doon naan fii wa tasduru min hadha faj fii la doon génne allah yonente bi alei satu salaam di leen ñu mel ni non dañ mel ni da nga ko dund nañu fexe teewlu loolu mel ni ñu ngeeg yonente bi alei satu salaam mu ñuy wan fi nga xam ne foofu la gëléem gi doon jaar di naan ak bu fi mu doon génne allah allah allah <laughs> Allah Allah waaw bii de moom bii de moom baax na moom bii de moom yeneen sa salaam di la wan li weesu woon ah naan la gées di ngeen mooy la alquran da ngeen dégg ma leen ko doon wax fii gëléem gi nag fii nii mooy benn ci gox yooyu nga xam ne ay waa kër yonental la huut ñu nga mbugaloon benn gi saale fii la gëléem gi doon jaar naaqatallaahi wa suqyaahaa goo gële ngeen doon dégg mu fii la doon jaar mu ne nag gaa yi fa ataw amri rabbihim fa aqaruha gaa yi daal di féttéerlu ci seen mburu borom mooy mettre en garde yi ñu gisoon ci jataa bii weesu mise en garde yi leen Seydina Saalih doon def naan leen attention waaw parce que géléemug yàlla gi laa tamassuha bi suude ndax bu ngeen koy def mbugal bi leen dal non bugal di leen dal gaa yi faalewuñ ko ah kon mu ne fa ataw an amri rabbihim fa aqaruha ñu daal di koy cor waaw xam nga kenn na ko cor ci boroom xam-xamu siyar yi di wax mooy xuddaar biñ la waxoon ibn Salif wallahu taala alam mais mooy da leen ñoom ñépp même alxuraan loolu la fa kaddabuhu fa aqaruha ñu daal di koy cor comme ni ñu waxoon jotaay bi wér mu ne wa kaanat tashrabu ma'ahum yawman wa yashrabuuna labanaha yawman mu ne ñoom euh, géléem gi nag da doon naan wa kaanat nekkoon na tashrabu di naan ma'ahum seen ndox mi mooy teen bañ doon bokk waaw boo seetloo ci riwaaya yi dangay gis ne kon teen yi bari woon na mais teen bi moo doon xam naa principal teen bi mooy bi mu doon naan yi gisoo am na buñ ci romb Seydina Abdullah ibn Umar mu ne bi ñu utee ndox ci teen ya nga xam ne ñoom moom lañ doon roote doon roote ah, euh, yeneen yi nga xam ne gëléem gi doonu foon naan yonent ma lay ne tuur leen lépp waaw mooñ ya ngeen ci def ngeen jox ko bàyyi ma yi mu yóbbu leen ñu daal di roote fi nga xam ne nag fële gëléem gi doon naane waaw kon mu ne kon <coughs> léegi <coughs> Allah Allah ha waaw kon mu ne leen ñoom wa kaanat gëléem gi de naaga gi kaanat dafa newoon tashrabu ma'uhum doon naan seen ndox mi yow man bés mooy dañ doon awante tey ah comme que ñoo fi wax ba mu ñëw gëléem gi nag moom day lekk moom waaw ci gëléemu suufa yàlla si comme lam leen waxoon baleen ko takkulu fi ardillahi wala tamassuha bisu loolu koy xanaa simple la bàyyi leen ko muy lekk ci gér ci suufus boroomam buur yàlla te leen ko laal ci lu ñaaw mukk mukk mukk ndax bu ngeen koy def rek mbugal di leen dal mu ne kon kaanat tashrabu yawman maa aha yawman moom bu ayam jotee da doon naan ngir da doon naan ndox mi da doon naan ndox mi yépp teen bi wa yashrabuuna labanaha yawman léegi ñoom bu ko defee bés boobu ñoom dañuy mën a li nga xam ne moom dañ koy ratt comme la riwaaye bële moom laa la bëggoon wax sànq muy xam nga imaam al-Hafiz ibn Hajar waxoon na le kene euh, axraja Ahmad wa ibnu Abi Hatim min hadiisi Jaabir rafa'ahu inna an-naaqata kaanat taridu yawmahaa fa tashrabu jamii'a al-maa' wa yahtalibuuna minhaa misla alladhii kaanat tashrab mais loolu bokkul ak hadiis ba bokkul ak bii mu ne woon wa fii isnaadihi Ismaa'iil ibn Ayyaash mu ne wa fii riwaayatihi an ghayri shaamiyin da'if wa hadha minha mu ne woon imaam alxaafiz ibn xajar alasqalaani yu ahmad ibn ali alasqalaani mu ne eh, eh, eh, mu ne imaam ahmad dafa solo ak imaamu ibn abi xaatim rahmatullah alayhi hima ci xadiis seydina jaabir xadiis boo xam ne daf koo yëkkati ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa boo xamante ne daf koo yëkkati moom Seydina Jaabir bu nee rafa'ahu mooy boo xam ne si yamul du mawquuf ci saxaaba bi yamul ci saxaaba bi mais dafa dem di jàll ba ni nga xamante ne dana yonent bi alayhi salaam moo ko wax loolu lañ naan rafa'ahu moo tax mu ne mu ne naaga gi da naan yow ma xaa fa tashrabu mu naan jami'al ma ndox mi yëpp ci teen bi ñoom nag wa yaxtabil wa yaxtalibuuna minhu mithla alladhi tashrab ñu ñu ñu daldi ratt ci moom mu wër gaa ratt ci moom lu toll ni ñoom li ñu soxla doon ko waroon ko naan ci ndox jour boobu mu ne nag imaam alxaafis mu ne wa fi sanadi ismail ibn ayyash mu ne tàllale xadiis bii bu seydna ahmad beek imaam abi xaatim ibn abi xaatim rahmatullah alayhima ismail ibn ayyash moo fa ne rahmatullah alayhi eh, bokk na ci boroom xam-xamu xadiis yi mais ci càllale bi moom moom daa bokk ci càllale bi daf ne mu ne wa fi riwaayatihi an ghayri shaamiyin da'if da'f mu ne wa da'f da ci am mu ne bu dee nag moom dafa solo mooy ku dëgëral sauf que loolu dafa am daf am boroom xam da ngay gis boroom xam yoo xam dañ naan moom bu solo wee ci iraaqi yu yi day dëgër mais bu wee ci ñeneen du dëgër mooy waa Sham wala waa Makka wala waa Misr du dëgër parce que mooy foofu du kiiwam moom fële moom dafaa saxoon mais sauf que yeneen yi topp nañ di istiqra këne moom yi mu soloo yépp ci ñeneen ñu dul waa dëkkam wala moom fa mu newoon fa nga xam ne fa la ginoon miin daanaka dañuy gis ne bu solee ci étranger yi rek wala ñeneen dañuy gis ne moom xadiisam yooyu dañuy gis ne càllale du wér loolu moo tax loolu bi istixraa la dañuy toog rek toog boroom xam-xam yi dañoo toog rek boroom xam-xam xadiis yi na ah, bu kii wee ah, ñu am xayri shaamiyiin déet mooy bil istiqra bil istiqra mooy par investigation càmbar xool seetlu mbir yi kën mbir yi nii la moom gis nañ ne kon ndeke moom saa bu ci waa dëkkam mooy ndax dane Ismaïl ibn Ayyash wa fi yi ci ay solo bu bu solowee an ghayri shaamiyiin ci ñoo xam ne bokkuñ ci waa Shaam waa Syrie gu rëy gi moom bu jëlawul ci ñooñu rek moom day am ak faiblesse da ciy nekk waaw mu ne wa hada minha te càllale gii nettali xadis bii ci la loolu nag laa la nag ne moom xadis bii ñu yor nag bokkul parce que xadis bii ñu yor déglu déglu déglu déglu dégluwaatal càllale bi wax nañ ko sànq imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi ne woon mu ne woon kon mu ngi ci musnad bi moom imaamu ahmad rahmatullah alayhi mu ne xaddatanaa abdurazaq mu ne xaddatanaa nettali nañu abdurazaq di al imaam abdurazaq qaala mu ne xaddatanaa ma'mar di ma'mar an abdullah ibn usmaan ibn xusayma an abi zubayr an jaabir gis nga abdurazaq imaam abdurazaq imaam ma'mar teguti an abdullah ibn usmaan ibn xusayma ak abu zubayr an ak Jaabir mooy ana ana Ismaïl ibn gis ngeen ko fi <coughs> non te ñaar ñi ci kaw waa Yaman lañu waaw Abdurrazzaq as-San'aani mooy Sana mooy Sana Sana ñi ngay dégg ñuy wax Sana gu Yaman capitalu Yaman Sana Sanaa ul Yamani waaw waxoon nañ na am na beneen Sana bu boroom xam-xam yi Sanaa ul Shaam Shaam dafa amoon Sanaa yaman bu yaman bi nag moo gën a siiw moom as-San'aani ak ñoom Ma'mar mooy boroom xam-xamu waa yaman voilà mooy ponkalu yaman Abu Zubayr Makka la ne woon mooy ko mooy wax ji sax loolu lépp jaru ko mooy wóoye Ismaïl ibn Ayyash gis ngeen ko amul kon mooy xadiis yi bokkul moo tax bii nii dinañ la wax après euh, sanad bi sanad bu wér la waaw comme l'imam al-Hafiz Kathir wax ne isnaaduhu saxiix sanadam càllaleen bu wér la kon mu ne kon yonent bi alei salaam ne gaay kon kon wér na ni kon lan géléem gi wa kaanat tashrabu ma'ahum yawman wa yashrabuna labanaha yawman que da doon naan da doon naan seen ndox mi teen bi yawman ab bés waaye gi nag wa yashrabuna labanaha yawman ñoom ñu naan mooy bés boobu la la bëgg a parce que affaire yi dañ ko doon permuter bu gëléem gi naanee tey teen bi moom beneen jour waru naan parce que gëléem dafa am ay kii loolu moo tax dafa am ci biir bi dafa am yoo xam ne dafay mën a denc ndox mu bari loolu moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum ñu gis ñenn ñi Seydina Umar nee na bi maree ba mel ni suñu su ku nekk mel ni sa put gi day xotteeku lan lañ doon def dañ doon loj gëléem yi bu ko defee récupérer ndox mi ci biir mais même ndox moom comme que dañoo bari dañuy jël sax di weñ di li nga xam ne mooy fi mbaq yeeg noonu ngir ndox yi di siit ñu leen di taataan voilà léegi kon nag mu ne ñoom kon gëléem gi noonu la doon def fa aqaruha gaa yi koy cor fa axadathum sayhatun ahmada allahu min tahti adimi samaa'i minhum nee na nag bañ defee lool buur yàlla daal di leen yónni benn benn benn benn yuuxu waaw waaw mooy fa dam-dam alayhim rabbuhum boo gëléemu doon waaw loolu la mu mbugal leen ak yuuxu la yuuxu rek seen xol yi xar waaw waaw ñoom moom illaa sayhatan waaxida fa idaa hum xaamidun ñoom ñépp nu ne nemm waaw ñu ne nemm mel ni doom boobu ne tekk ñu ne tekk ñoom ñépp daal di faatu daal di alko waaw moo tax mu ne hmm? ah ahmada sayhatun ahmadallah laahu min tahtis buur yàlla ne mooy ñoom ñoom ñoon ñi ne ci suufu asamaan soosu waa saalih buur yàlla daal di leen alak ñoom ñépp ñu ne teg lépp ne selew buur yàlla alak leen waaw ñu ne woon ci suufu asamaan si ci ñoom ñoom ñépp la alak mu ne illa rajulan wahidan kaana fi haramillah ba mu des benn waay lii moom yàgg nañ koo gis keroog rek bi ñu gis Taif ñu ngi doon wax ak affaire bii nii waa ji muy Abu Rigal gañ doon wax Abu Rigal ba mu des kenn koo xam ne ndax li taxoon moom daf ko fekkuloon fii dafa fekkoon mu demoon Makka mais comme que ci ñoom la bokk ak xorma gi suñu borom xormaal baytullahi alxaram hein dafa bàyyi ba mu génn foofu waaw waaye dafa demoon mais loolu rëccalu ko waaw fa man daxalahu fa huwa amin Makka de ku fi dugg yaa ngi en sécurité mooy sécuriser leen ko voilà buur yàlla ci moom daal teg mbugal mi ba muy wàcc fekk moom moom moo ci kenn kenn mooy ñu gëm Seydina Saalih ñooñ laalu leen mais comme que kii ci kàccoor yi la bokkoon loolu dañuy gis ne nit bi nga nekk kàccoor ba pare di dem ci lieu yu baax waaw parce que waa jii nii nee na yonent ma lay saar saam nee na euh, moom moo ci desoon qiila ñu ne yonent ma lay saar saam man huwa ya rasulallah ne kooku mooy kan mu ne huwa abu rigal abu rigal la moom lañ naan abu rigal fa lamma xaraja min alxarami asaabahu ma asaaba qawma ba mu génnee ci xaram bi nag mooy alxaramul makki ci sanctuaire boobu foofu ba mu fa génnee nag ah la dal ay ñoñam daal moom moom wàllam ca mbugal ma daal ñëw daal di ko fay dal moom la doon wax ne foofu lañ ko suul eh, soriwul Taayif noonu am na ñu naan Abu Rigal moom moo doon eh, maamu waa Taayif waaw moom moomu ne woon ci bunt bi gis biñu doon dem Taayif mu ne leen bu ngeen eh, gasee fee hada qabru Abu Rigal Abu Rigal boobu la voilà kon imaam alxaafiz ibn kathir mu ne isnaaduhu saxiix mu ne eh, eh, kii eh, sanadam lu wér la imaamu ahmad nag da ci solooy lu bari mu ne moom imaam ahmad beneen beneen càllale <coughs> beneen nettali ba léegi ñu ngi fan ci yoonu tabuk ñu ngi al xijru samud muy kër waa Samud imaamu Ahmad mu ne haddasanaa Yaziid ibnu Haaruun qaala axbaranaa al-Mas'uudi an Ismaa'iil ibnu Awsat an Muhammad ibnu Abii Kabshata al-Anmaari an abiihi annahu qaala lammaa kaana fii gazwati Tabuuk tasaara'a an-naasu ilaa ahli al-hijr yadxuluuna alayhi fa balaga dalika rasula allah sallallahu alayhi wa sallam fa nuudiya fi nnaasi alsalaata jaamica qaala fa ataytu rasula allah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mumsikun baciirahu wa huwa yaquul maa tadxuluuna calaa qawmin gadiba allahu calayhim fanaadaahu rajulun minhum nacjabu minhum ya rasula allah qaala afalaa unabbi'ukum bi'ajaba min daalika rajulun min anfusikum yunabbi'ukum bima kaana qablakum wa ma huwa kaa'inun ba'dakum fastaqiimu wa saddidu fa inna allaha laa ya'ba'u bi'adaabikum shay'a waaw eh, kon imaamu ahmad rahmatullahi alayhi mu ne mu ne ah, xaddatanaa yazid ibnu haarun mu ne ki ñu nettali mooy suñu sëriñ bi yazid ibnu haaruna qaala mu ne axbarana almasuudiyu mu ne ki leen nettali mooy almasuudiyu an ismail ibnu awsat mu ne ismail ibnu awsat moo leen nettali an muhammad ibnu abi kabshat al anmaari muy sayyidina muhammad ibnu abi kabsha al anmaari abi kabshat al anmaari ab saxaaba la <laughs> ab saxaaba la gisoo ko moom moom gisaguñu ko c'est une évidence <laughs> parce que tour bi euh, moom bon xam naa dinañ masa àgg ci ay mbiram insha allah an abi kabsatal an abi kabshatal ansaari bokkul nag ibn abi kabsha la gaayu caaxaankat ya doon wax <laughs> dar ko kiiwee surnom bi waa Quraysh doon jox yeneen tibe alay saab saab buñ ko bëggee ñaawal ak kii quoi ñaar ibn Euh, laqad amira la abu ñoom abu sufiyaan doon wax laqad amira amr ibn abi kabsha ay yonent bi aleyhi salaatu wa salaam lañ baleen foofu léegi kon moom seydina abu kabshat al ansaari radiyallahu taala anhu mu ne bi ghazwat Tabuk amee bi ñu robbee alxijr nit ñi dañoo gaaw gis kër yéeg yooyu Eh, ñuy gaaw di fa dugg nag fa balagha dhalika rasulallah léegi <coughs> yonent ma lay sarsam affaire bi daal di koy dikkal ñooy ah nit ñee ngi gaaw di dugg ci biir de ah xam daa ñi mooy ñu yëgul woon li gis nañ seydna abdullah ibn umar radiyallahu taala anhu nee na bañ fay jege si lamma marra bil hijri comme ni ne saxiixañ dane qaala la tadxulu masakin alladhina zalamu bu leen dugg këru ñi ngeen xam ne dañoo tooñoon yàlla dañoo weddi yàlla ba li leen di dal daldi di leen dal voilà euh. Euh, léegi euh, hmm. lan naa la ñu fu ne woon voilà mooy nit ñi gaaw dugg léegi ñu yëgal ne ko am nañu dugg de mu daal woote bi mu ko yégee mu ne nañ wax as-salaatu jaami'a wala salaatu jaami'a loolu façon kii la woon buñ mooy bulu bu mbir moo xam ne mu rëy la bu xewee yonent bale saa saa bëgg ko bëgg cee yeexeet bi wala mettre leen en garde wala yëgal leen ko te fekk mu nekk du heure julli Seydina Bilal da doon wax da ko doon wax waxal as-salaatu jaami'a mu ne as-salaatu de sunna la boo xam ne masumaa dégg ñu ko def <laughs> ci xadiis yi nii rek laa ko gis bon foog naa <coughs> sunna yi ñu rey bari na de wal iyaadu billah subhaanallah au lieu ñu nekk fi déglu leen jàmm la déedéet affaire u sharia kenn du déglu leen jàmm la ba pare boole kooke ay ndëm ay ndënd wala ay tama rog tog tog tog déedéet du loolu fii bu dee affaire sharia <laughs> as-salaa as-salaatu jaami'a julli day dajale mooy ñëw leen ñëwleen waaw gis nga bu leen di delloo wax leen kàddu goo xam ne mooy li leen di boole tous les jours juróomi yoon ci bés bi mu woo leen ci lu mel noonu hayya ala salaa ci as-salaa ne leen as-salaatu waaye du leen ne hayya ndax ñoo leen julli mais as-salaatu jaami'a léegi eh, gaa yépp nee na bi ñu waxee lool gaa yépp ñëw waaw nee na fa ci ba ma déggee lool man ib man ib eh, eh, abu kabshat al anmari radiyallahu anhu ma gaaw ñëw dikkal yonente bi alei satu salaam fekk ko mu ngi téye géléem naan maa tadxuluuna ala qawmin ghadiba Allah alayhim ñi jot a dugg mu naan leen mais lu ngeen di def lu ngeen di dugg ci ay nit ñoo xam ne borom bi da leen a mere subhaanahu wa nee na fa naadaahu rajulun minhum am benn waaye ci biir ñi ñi jotoon dugg génn si bañ déggee lool daw si ñu naan mu ne ko naajabu minhum ya rasulallah ne ko dañuy dugg ngir ngir ngir ngir ngir yéemu ci seeni mbir yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yonente bi afala ne ko afala unabbiukum bi ajama min zalik est man duma leen nettali loo xamante ne nii di leen xabaare loo xam ne boo gën a yéeme lii ngeen gis ah min anfusikum nit koo xam ne dafa bokk ci yéen ci yéen la bokk muy man yunabbiukum ah sallallahu alayhi wa di leen xabaare bi ma kaana qablakum di leen xabaare li newoon avant yéen wa ma huwa kaa'inun ba'dakum ak li nga xam ne mooy xewi après yéen voilà wa maa huwa kaa'inun ba'dakum moo coowooral leen mooy dëgg leen seen tànk ci yoonu njub bi te dëgër ci waaw qul amantu billahi thumma istaqim waaw neel gëm naa yàlla te nga nag ferme ci te bu ci teggeeti sa tànk ak lu vague yi li la baaje yi yooyu keroog gis nañ bi ñuy gis Seydina Irbaad ibn Saariya bi muy wax ah mbir yi fitna yi bu amee lenn rekk la ci mën a sauver ah avant fitna na la fekk yow anta mutamassikun bi sunnati rasulillah wa sunnati xulafaihi ar-rashidin al-mahdiyin waaw loolu mooy avant fitna après fitna ak avant fitna ak biir fitna ak après fitna loolu lépp loolu kese mooy dalay fekk nga mooy ci sunna ngir nga mën a rëcc voilà nga mooy ci sunna waaw waxoon nañ la gisoon nañ façon baaje yi la nit ñuy baaje ay yii nii xam nga ne yaa ko fi sa def waaw déggoo kenn def ko fi ah dangaa bëgg a wax ne yaa gën a xam ñoom diw mooy yooyu yëpp ay façon baaje la ngir rek nga bàyyi wala saa yow ah yow moom ah maadu façon baaje la ah moom seen muuraay yi yéen jigéen ñi xanaa tàngoor wi canicule bi moom yëgu ngeen ko Ah, lii moom xanaa daanaka kenn defatu ko lii meeri araab yee ko doon def ah loolu lépp façon baaja la waxi shaytaane la yoo xam ne jarul a dégg fadribu ardal xaayit jëlal fëgg ko ci miir bi laa wax ah léegi kon yonent bi alei ne leen raj ne leen fastaqiimoo kon na ngeen cowooral taxaw ci yoon wi te dëgër ci këcc wa saddiloo ngeen ngeen jub voilà waaw jub waaw koo xam ne direct nii ci yoonu yàlla fa inna allaha laa ya'ba'u bi 'adabikum shay'an ndax buur yàlla faalewul ci mbugal leen dara ah. waaw qul maa ya'ba'u bikum rabbukum lawlaa lawlaa du'aa'ukum faqad fa sawfa takunu yakunu lizaama waaw qul <laughs> waxal maa ya'ba'u bikum rabbi lawlaa du'aa'ukum soo borom gis nga faalewul dara ci seen kii la bu dul seen ñaan bon pour mbugal leen faalewu ci dara seen ñaan yi boo tax ñaan am solo aw lo ñun nag fi dañ koy bàyyi nag di jàmbat rek ah, léegi dañ fee teg ñaan yi nga xam ne silahul mu'min waaw ñu ne ko fi dégg ni dege di jàmbat daq jàmbat leen ñu jàmbat foo leen fekk foo ñu fekk ñu ngi jàmbat waaw te buur yàlla mi nga xam ne moom nee na ñaan leen ma may leen qul ud'uni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen ñu ñu daa mel ni loolu dégguñu daa mel ni loolu ça ne concerne même pas daa mel ni ñaan leen ma ñu may ma may leen ñun loolu dañoo jàpp ne lii non buur yàlla foog naa waxul ak ñu nag fii nee koo ci gis ci ñun mu dàq jàmbat moo dàq moo dàq sori ñaan ki ki judul ñaan ñoo dàq mu ne maa ya'ba'u bikum rabbi lawlaa du'aa'ukuma waaw faalewu leen sama boroom borom faalewu leen a burul woon jaamu gi ngeen koy jaamu waaw mooy ñaan mais mooy ibaada ndax du'a day tekki tamit li nga xam ne jaamu gi burul woon jaamu gi ngeen koy jaamu mu bind leen ngir ngeen jaamu ko ngeen mu naan budul woon lool mais buur yàlla faalewu leen a kon nag faqad kadhabtum kantaa yéen moom faqad kadhabtum fa sawfa yakunu lizaama waaw yéen waa Makka ak yéeféer yi ilaa yawmid diin kantaa yéen faqad kadhabtum dangeen a weddi fa sawfa xëlséef naa nekk ah lizaama mooy mbugal mi muy payug seen ko weddi gi ngeen weddi di sax ci yéen di ànd ak yéen fu ngeen nekk mbugalum yàlla di war seen kaw tey tegu seen kaw kon mu fa inna allaha laa ya'ba'u bi adabikum shay'a buur yàlla faalewul seen buggal leen dara waaw waaw mu ne wa sayati qawmun laa yadfa'una an anfusihim shay'a te day nit dinañ ñëw ñoo xam ne duñu duñu duñu jañal seen bopp dara waaw imaam alxaafiz ibn kathir nee na isnaaduhu xasan ah isnaaduhu xasan voilà kon euh, insha allahu taala insha kon xam naa euh, mën nañu yem noonu kon ci wàllu xijr <coughs> kon yeneen ci malay sarsam noonu la fa agsee loolu mooy la nga xam ne moo fa xew ci ay xew-xew nga gis yeneen ci malay sarsalaam ah bërëb yooyu muy fàttali ndax moom buur yàlla nee na du leen buggal fekk mu ngi seen mu ngi suñu biir de du leen buggal du ñu buggal wa ma kaana allahu yu'adhibuhum wa waaye teewul yooyu moo tax bu yenn ouragan yi wala yenn ngelaw yi kii woon yonent wala sarsam da nga naan mais liy doon tiit di i dellu ci boroomam parce que ñi xam buur yàlla dëgg-dëgg foo yooyu yépp di leen di tiital mais ñi nga xam ne nag xamuñ buur yàlla loolu moom moom fi la ñuy nekk sax di jël ay photo karec ah ça c'est joli quel ouragan di chasser les ouragans di wër yor seeni pëkëb seeni ngan di oto yooyu comme ni nga koy gise rek ci désertu américain yi gars yi di wër les chasseurs d'ouragan waaw parce que ñun xamul seen borom waaw waaye ñi xam buur yàlla dëgg-dëgg mooy alayhi salaam yooyu bu amoon du doon tiit waaw te xam na te moom moom ku mooy xam yàlla dëgg-dëgg parce que buur yàlla fa'alun lima yurid lu ko soob kese lay def kenn tënku ko ci nen lu ko soob kese lu ko soob kese lu ko soob kese lay def kon nag moom euh, loolu la moo tax gis nga bi mu ñëwee fii li mu leen wax laa tadxulu buyuta alladhina zalamu anfusahum bu leen dugg këru ñi nga xam ne dañoo tooñ seen bopp lu dul lu dul ngeen di jooy ra- ragal li leen daloon dal ba li nga xam ne bërëb ndoxu danga ñëw ci masala yooyu insha allah ci njàngat yi mooy ndoxu bërëb yi nga xam ne bërëbu mbugal la fu ñu yàlla ma soona mbugal xam nga fii am na fu fuñ gis foo xam ne dana bu leen ci jàppe voilà de bu leen ci jàppe la tatawadda'u min ma'iha bu leen jàppe ci ndoxu ñi nga xamante ne mooy waa sa waa samut ñii bu leen ci jàppe laa tashrabu min ma'iha shay'an wala tatawadda'u minhu lis te wa ma kaana ajinin ajantumuhu fa'alifuhu ibal ibil wala ta'kulu minhu shay'an voilà am na sax ci benn riwaay boo xam ne bu imaam ibn Isaaq dane yonent bi alayhi salaatu salaam dane woon te bu kenn ànd ak kenn lu bu kenn génn lu dul mu ànd ak kenn waaw am koo xam am ñoo xam nag dañu génnoon ñoom kese après ñu riir kenn ki ngelaw lee ko sànni keneen ki moom daanaka xamatuñ fi mu ne ilaa si fi yeneen mi aleyi salaatu salaam daal di ñaan ngir waa ji nga xam ne moom ba demee kenn ki dafa feebar feebar bu mettee ko daloon keneen ki gisuñu ko ngelaw lee ko sànni voilà loolu imaam ibn Isaaq <coughs> moom daal dina koy nettali ci sëriñam bi ñu la doon wax sànq Abdallah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm waaw mu ne moom sëriñam bi al Abbaas ibn Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi radiyallahu ta'ala anhu di doomu saxaaba moom mi ko nettali moom Abdullah ibn Abi Bakr tuddal na ko ñaari góor ñooñu mais dane ko woon ah dane ñooñu nag man laaj naa leen ko laaj naa ko ko man imaam ibn Sa'd mais moom sëriñam bi Abdullah ibn Abi Bakr al ko ko nettalee dana ko woon nag ah istaktamtuhu iyyahuma dana ko nag bu ma la ko waxee it nag ma ko mooy bu ko nettaleeti kenn ñaar ñooñu bu leen ko wax bu bul divulguer seen noo ci kenn noo tax imaam ne sax ne falam yuhaddithni bihima sama sëriñ bi tamit muy Abdallah ibn Abi Bakr nettaliwuma leen waxuma ñaar ñooñu voilà waaw dana woon haddathani Abdullah ibn Abi Bakr ibn Hazm an al-Abbaas ibn Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi an Sahl ibn Sa'd an Sahl ibn Sa'd voilà léegi mu nettali euh, histoire boobu ñaar ñooñu ne bu leen ci jàpp bu leen ci lekk bu leen ci naan bu kenn génn lu lu nga ànd ak keneen waaw ñu ne nag génn kenn ki ngelaw li sànni ko keneen ki moom mu am feebar bu metti dal ko yeneen tamale saaf-saaf moo mujj ndax kenn ki dafa génn doon seeti ak gëleemam keneen ki moom génnoon ngir aajoom waaw voilà kon mooy dina ñëw ci ala yooyu insha allah est-ce que jàppe ci yooyu ku ci jàppe sa ndox dina baax comme dëkk yi nga xam dañ leen a bëggaloon comme que gis nañu yonent mi alayhi salaam ne bu jàppe ngir julli léegi ku ci jàppe nag léegi est-ce que sa jàpp baax na mu baaxut ak yooyu insha allahu taala yooyu façon ndox yooyu mooy ndoxu dëkk yi nga xam dañ leen a mës a mbugal ardu azab est boo ci jàppee sa jàpp baax na